mu indi nag li nga xam ne mooy dernier xadiis bii mooy dernier xadiis ci bunt bi ah mu ne muy huit cent vingt quatre mu ne waani waani Sharid ibn Suwayd radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala marra bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana jalisun hakada wa qad wada'tu yadi al-yusra xalfa dahri wattaka'tu ala ilyati yadi faqaala ataq'udu qa'data al-maghdubi alayhim rawaahu abu daawuud rahimahullahu ta'aala bi isnaadin sahiih kon al imaam an-Nawawi mu indi lii léegi hadis eh, eh, bu mujj bii ginnaaw bi ñu wane bi ñu wanee ci bunt bii ay toogin yoo xam ne mën naa nekk waaw yu possible la yu jaam di mën a toogi la baabu jawaazi istilqa ak tëddin possibilité jaaxaan ci sa doq jël sa benn tànk teg ko ci beneen bu dee ragaloo sa awra di feeñ waaye possibilité toog ferankulaay ak tooge muhtabiyan te mooy alqurfusa biñ mujjee gis léegi léegi nag mu lay indil fii di la mosal façon nag toogit boo xam ne nag bu ko tooge ah waaw bii moom baaxul <laughs> ndax yeneen saa saan da koo tere waaw te lool foog bokk na ci façon tere yi mooy laaju inkaar waaw laaj boo xam ne da nga koy laaj mit ki ngir wan ne lii nii baaxut wala àndul mooy moo war a am xel waaw kon wa ani Sharid ibn Suwayd mu ngi jële ci boo xam ne mu ngi tuddoon ash-Sharid ibn Suwayd radiyallahu ta'ala anhu at-Taa'ifi ath Abu Amr radiyallahu anhu annahu qaala mu ne marra bi rasulullah mu ne yonent bi di ndawal yàlla lii di sallallahu alayhi wa sallam daf maa waaw daf maa romb léegi bi ma rombee wa ana jaalisun hakada ban maa ngi toog woon nii nan léegi nag muy muy melale mu ne waqat noonu ma toogoon mooy waqat te dëgg-dëgg wadantu yadil yusra sama loxo càmmoñ bi laa dekoon xalfa dahri yi sama ginnaaw doq gi sama ginnaaw ndigg li sama ginnaaw ndigg laa tegoon sama loxol càmmoñ wattakaatu ila iliyati yi ba pare ma daal di euh, euh, appuyé wu ci paume yi mooy sama loxo bi paume yi mooy li ci digg bi booy tàllal ñu lay jox dara wala ñu lay sottil dara sa loxo boo ko tàllalee fañ koy sotti boo tàllalee sa loxo bi nii foofee ñu koy sotti mooy paume yi ca biir foofu nga xam ne baaraam yi mooy cosaanal baaraam yi hein cosaanal baaraam yi baaraam yi foofu la ñuy yéeg foofu noonu léegi nee na man ci loolu wattakatu ala ilyati yadi ba pare ma ma ma appuyé wu nag ci sama poom bi loxo boobee fa qaala yonent saa salaam nag ne ma ataqudu qi'data al-maghdubi alayhi ndax da toog toogaayu ñi nga xam ne yàlla da leen a mere <laughs> mu ne hadis bi lii la ko yonent saa lii la wax ah mu xam léegi bàyyi toogi noonu xam ne lii baaxul rawaahu solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud bi isnaadin ji sanad boo xam ne saxiixin boo xamante ne nii bu wér la ah. Eh. léegi hadis baa ngi nii kon léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que moom dong moom al imaam Abu Dawud ah, moom kese moo ko solo. ñu ne la noonon sëriñam al imam ahmad eh, eh, eh, daal dina koy solo hmm? léegi nag al imam abu dawud rahimahullah ba léegi ci téere bi ñu jóge woon sànq awwalu kitaabil adab adab baabum fil jilsatil makruha ah, ginnaaw bi mu la indee parce que xadiisu xayla bi ginnaaw boobu bunt boobu moom la teg buntu bi indi xadis bi ñu tegu ci xam nga xadis bu awwalu kitaabil adabi baabun fi fii juluusi rajul noonu la ko tudde woon ginnaaw woobu nag mu teg ci baabun fil jilsatil makruha buntu bi wax nag ci façon toogi ni nga xam ne dañ koo siba léegi nag ci leen ni lii mun a hadathana ali ibn ali ibn bahr mu ne ibn hutira al-sa'di ali ibn bahr mais ali ibn bahr Ah, al-Qattaan Abul Hasan al-Baghdaadi al-Faarisi al-asl rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Iisaa ibn Yuunus mu nekk ñu nettali ma Iisaa ibn Yuunus ibn Abii Ishaaq Amr ibn Abdillah as-Sabi'i rahimahullahu ta'aala Abu Amr muy surtout kii eh, Abu Ishaaq as-Sabi'i la Yuunus moo ko jur muy Iisaa ibn Yuunus rahimahullahu ala al-jamii' qaala man haddathanaa Ibnu Jurayj mu nekk ñu nettali mooy Ibn Jurayj de Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi ah Abul Walid ñu ne Abu Khalid al-Makki rahimahullahu ta'ala an Ibrahim ibn Maysara moo ko jëlee ci Ibrahim ibn Maysara at-Ta'ifi al-Makki rahimahullahu ta'ala an Amr ibn Sharid moo ko jëlee ci Amr ibn Sharid ibn Suwayd ath-Thaqafi imam al-Hafiz nee na kii moom siqa Ibrahim ibn Maysara nee na ah, sabtun hafiz ah rahmatullah ala al-jami' an abi kon Amr ibn Sharid moo ko jëlee ci baayam di Sharid ibn Suwayd di Sharid ibn Suwayd as-Saqafi al-Hijazi ad-Da'ifi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu taalibe Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Abu Amr al-imam ah, al-Hafiz mu ne Taqrib at-Tahdhib sahabiyyun shahida bay'ata ridwan sahaba la boo xamante ne nii fekke na li nga xamante ne mooy bay'atu ridwaan eh, muy jaayante ga ca suufu garab ga ca Xudaybiya fekke na ko moom nag muy génn àddina ci jamonoy xilaafaay eh, Yazid ibn Muawiya ci la génne àddina moom Seydina Ash-Sharid ibn Suwayd radiyallahu anhu qaala mu ne marra bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana jaalisun hakada wa qad wada'tu yadi al-yusra yadi al-yusra xalfa dhahri wa ttaka'tu ala aliyati yadi wa qaala ataqa'udu qi'datal maghduubi alayhim kon mu ngi noon ah boroom Awnul Ma'buud nag nee na bim ne wa te teg naa yadi al yusra xalfa sama loxo bu càmmoñ bi laa sama ginnaaw sama ginnaaw ba pare ma daal di euh, sukkandiku wattakaatu ala yadi Euh, boobu mu ne al yumna ba pare ma ma ma ma appuyé wu ci poomu sama loxo mu ne bu càm bu ndejoor bi voilà moom noonu la ko tekkee waaw noonu la ko tekkee moom boroom awnul ma'bud rahmatullahi alayhi mooy toogin la woo xam ne ngay jël sa loxo jaarale ko sa gannaaw waaw waaw nga rek gars yi di jaay ne ñoom dañoo kawe quoi wéeru rek di xool nit ñi de haut quoi hein <laughs> yooyu saa saa ne ko mais ndax na ngay tooge toogi ni ñu ñu mel rek léegi almaghdubi alayhim mooy lan ah loolu euh, at-Tiibi rahimahullah li borom Awnul Ma'buud mooy toxal li mu ne qaala at-Tiibi mu ne at-Tiibi de nee al-maghduubi wal muraadu bil maghduubi al-yahuud mu ne ñi nga xam ne ñooy ñi yàlla mere ñooy al-yahuud waaw mu ne waaye qaala al-Qaari al-imaam al-Qaari da nee na fii kawnihim humul muraadu min al-maghduubi alayhim haa hunaa mahallu bah mu ne mais kanta yahuudi que ne ñoom la eh, yeneen saa salaam jublu fii ci hadis bi loolu lu lu lu jar ab seet lu jar ab ab ab recherche la ba trouver feneen kuy dëgëral ne ñoom li ci jublu voilà mu ne wa tatawaqqafu sihhatuhu ala an yakuna hadha shi'aruhum doon nay doon nay loolu de doon na yem ñu dëgërgu buñ amoon lu dëgër que lii lu leen xame la ñoom képp mu ne waaye ñoom yahuudi yi wal azharu an yuraadu bil maghdubi alayhim a'ammu min al kuffar waaw wal fujjar al mutakabbirin wal fujjar al al mutabah al mutajabbirin mimman tazharu al atharu al wal kibri <laughs> na'am warada fi hadiisin sahiihin anna al-maghduubi alayhim fi suuratil faatiha humul yahuud al-imaam al-Qaari mu ne kon ginnaaw bi mu ne ah at-Tiibi loolu mu wax jar na seetaan jar na ñu def recherche ba gis est ce que hadis bii nii ñoom est ce que exactement yahuud yi lay wax. bu bu dee ne moom dañ leen a xam ne ñuy toogi nii waaw loolu mën nañ jaa jàpp wax jooju mu ne waaye li feeñ daal mooy que ne sa saa salaam ñi mu ci jublu fii moo gën a yaatu ginnaaw large que. Euh, euh, euh, yahudi kese mooy yéeféer yi d'une façon général surtout ña ca nekk ya ñoom mboxtal ya wal fujjaar ak kaccoor yi al mutakabbiriin ñii réy réylu al mutajabbiriin te tey tey ponkal ponkallu waaw di réy réy loo waaw mi man ci ñi nga xam ne tazharu asaarul ujbi nga xam ne jeexitalu ak ak yéem seen bopp wal kibr ak rëy day feeñ ci seen tooge nag seen yëpp di wan ne ñoom ñooy comme ñoom kisraay façon yooyu voilà <laughs> façon yooyu ñoom la waaw kay nga xam ne man moom bu dul yëgut mooy yéefér yoo xamante ne dañoo rëy waaw am ay pouvoir am kii di wane tooge tooge yoo xam ne ngir wane bokkuñoo population yi bokkuñoo yéena waaw qayaasiya minal qayaasiya ci Qaysar yooyu César yi di toog toog woo xamante ne nii toog ca kaw sànni benn kii nii loxo ca gannaaw waaw tiim assemblée bi ñëpp nga tiim leen nii di leen xoole xoolu waaye yow aywa loolu mu ne wa loolu lay gën a niru fi ah nga xam ne seenug yéem seen bopp seenug rëy rëy lu day seen ci ni ñu tooge ni ñuy doxe ak yu mel noonee mu ne dëgg la ah wér na xadiis wér na que ne al maghdubi alayhim ca suuratul faatiha yonent mi ma salaatu salaam nee na yahuud yi la waaw mais est mu wax foofu yahuud yi la saabu veut dire fii bu nee ndax da ngay toog toog ñi ñuy mere ñooñ la waaw moo tax dañ naan ñoom ci lañu waaye du ñoom kese mooy rëy rëylukat almutajabbirin almutabakkirin almutakabbirin yi rëy rëylu di wane ne ñoom pour wane asseoir leur pouvoir tooge toogit yoo xam ne tooge lu rëy rëylu yoo xam ne dañuy wane ne bokkuñoo ak yéen waa maas gi yéen nit ñi ñoom ni tooge wallahu ta'ala a'lam kon xadiis baa ngi noonu léegi lëkkaaleem bi kon ak suñu bunt bi di wax possibilité tooge eh, eh, njaaxaanaay teg sa benn tànk ci beneen bi Eh, boo ragalee bañ a say awra feeñ waaye possibilité toog toogin euh, euh, nu mu tudd ferankolaay ak ihtiba fii al imam dafay dugal xadis boo xamante ne nii ñëwul di wax ci fo façon toogin yi possible <laughs> dalay wan ne ah bu wee yii possible na am na boo xam ne moom possible kaay ma ñamal la ko mooy bu mel nii façon toogin mooy daal lépp loo xam ne toogin la woo xam ne dañ koo xamee ñu rëy ñi ak ñi nga xamante ne seen yoon nawul ci lu jëm ci sunna yonente bay saa saam te yonente bay saa saam doon loon tooge noonu waaw mook façon bam doon wax ne du ma lekk di wéeru loolu yi nañ ci bàyyi xel waxoon nañ la même bu dee am nañu naan loolu woo euh, ñoo xam ne jàpp na dara nawu ci sii daraa gi ci parce que yonente bay saa saam nee na laa aakulu muttaki a du ma lekk di wéeru même bu dee jëlee nañ ko ci yenn saxaaba dañ naan tere gi daa daa daa jógu da leen a jotewul dara waaye ñun am nañ lu leer loo xam ne yonent bi saa saab xamal nañu ne déedéet moom du lekk di wéeru waaw kon loolu mooy façon yu mel noonu yëpp ak façon toogin woo xamante ne nii réeréelukat yi lañ ko xamee mooy nit kii da koy moytu waaw mooy comme façon toogin bii nga xamante ne nii bi nga xam ne moom la ko Asharid ibn Suwayd radiyallahu anhu toogee yonent bi saa saab daa ñëw daal di koy corriger loolu ñu ciy jànge beneen affaire te yàgg nañ koo gis ci hadith yi mooy boroom xam du romb koo xamante ne gis lu jaaduwul mu toog naan sama yoon newu waaw bu dee ne moom euh, taxyirul munkari man na ko ak làmmiñam bu ko waxee du am benn conséquence bu rëy boo xamante ne nii mën naa gën a pataa li mu nar a dàq loolu bu boobaa loolu amul droit mu toog naan sama yoon newu ci gars yi seen yi bopp lañ c'est à devoir man daal nit daal da ngay maanu déedéet maanu te mooy nga xamal ko ne ko ah sëñ bi waaw façon toogin bii de daa mel ni bon yonent saa salaam nag da ko doon tere quoi waaw yonent balees du euh, da ko tere ci xadiis sàngam ak sàngam da doon tere lu mel nii voilà nga laaye biir ko waaw ci ay kàddu yu woyof te nooy doo ñëw di ko gëdd gisoo yonent saa salaam dana ko ataqodo qimatal maghdubi alayhi ndax da ngay toog toogi ne ñi nga xam dañ leen a mere mooy ak ak douceur ak ak nooy bul ñëw tamit di brusque nit ki waaw doo wan wayu wa yow yow ñu ngi coono xam nga wa yow ah wa yéen lii da ngeen di defoon ak non doo waxe noonu tamit mooy dafa ànd ak al-liil waaw ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana borom bi loolu la wax sangu jaam yi yeneen tamit saa saam wooteel jëmi ci sa yoonu bopp borom bil hikma ak sages waaw ànd ak ak këriñ ak waaraate boo xam ne bu rafet la bu baax la. waaye lu ñagas wax yu ñagas kii yu ñagas kii gëddaate nangam déedéet déedéet waaw ma hakaza ya Sa'd tuuradul ibilu du noonu yow Sa'd la ñuy joxe di nàndal eh, li nga xam ne mooy gëléem yi ndànk ndànk kese waaw liin moom lu mu dugg da koy rafetal waaye ashidda ak ak loolo ak brusque ak yooyu lu mu dugg da koy ñaawal gisoon nañ ko ci hadith yi fii ci Riyad bi kon mooy njàngale tamit daa am solo mooy nit ki Euh, euh, buy jàngale bu rombee ay ñu du nekk ci lu dul noonu ki xamul moom mën na ne ñii kii lu ci yoonam ay nangam ak nangam parce que xamul waaw zalika mablaghu min al-ilm waaye nag ñi xamul waruñoo tax yow mi xam nga bàyyi li nga xam di doxe di jëfu ñi xamul moom xamul moo oh, kii lu ci yoonam non mais yi nga xamal ko danga koy xamal ne ko non c'est amul du ay ci yoonam parce que yeneen saa salaam mooy suñu royukaay ñun ñëpp. waaw te boo manee laay biir sa mbokku jullit loo ko mën a laay biir laay biir ko waaw da di toogin wii nag moom yonent way saasaan ci boppam da ko doon tere loolu kese tax waaw man ban intérêt laa ci am budul ne topp sunna kese def lim defoon kese man dama ci am intérêt personnel boo xamante ne nii ci man la biir muy dellu déedéet waaw ñëpp xam nañ ne léeg-léeg li gën a woyof mooy nga noppi bàyyi noonu lu statu quo affaire yi di doxaa ah nga nekk ci la nga nekk léeg-léeg ci nit xelu ku amul xel day jàpp ne looloo gën a woyof mais loolu gënu la woyof waaw moo gën a woyof ci yaram ak tamit ci gaa yi am bonne impression ci yow mais ca yàlla loolu gënu loolu gënu li gën mooy falaqtahamal aqaba la <laughs> aw nit ki da ngay man sóobu ci yenn yi di ci dugg di bu mu jaral la leen daa sacrifice waaw bu dee day indi problème bu gën a rëy bàyyi mais bu dul loolu koo xam ne yow yow ah rawatina koo xam ne yow yàkkamti na sax nga laay biir ko nga ñëw bàyyi ko noonu ko wal iyaazu billah waaw kon loolu dañ ci bàyyi xel waaw yeneen saa salaam daal di koy laayi biir waaye ñu gis ci leneen lañ ciy jànge mooy ki ñu laayi biir it dafa daggoon dafa dafa nga mag mu tamit buñ la laayi biiree ci lu rafet ak yooyu jarul ngay mer waaye lu ci sa yoon ak nàngam ak nangam déedéet non ci saase ak ak sama tëddin lu ciy sa yoon noonu ak toogin da ngeen a fumiste quoi non yéen lu nekk ñu bëgg cee dugg quoi non c'est pas comme ça non on a une certaine liberté quand même non loolu jullit du waxe voilà loolu du waxe noonu parce que idil muridu la yuridu abadan ghayra rida rahmani haythu qasada waaw ki nam ma dem ci boromam te mooy julli ñëpp waaw warula nam ma lu dul ne lu dul ngërëmu yàlla fu mu féete yow nekkoon nga ci loo xam ne du ngërëmu yàlla parce que comme que toogi law yeneen saa salaam ni lii mooy ñi ñu mere ñoo koy tooge kon kay loolu ngërëmu yàlla mënul nekk ci loolu léegi mu lay indiquer lu ngërëmu yàlla nekk ngay mer bu la dalee d'après jullil ci yonent bay dem jàppi ngir façon feebar yu mel noonu daal di denc yow quoi mu setal la borom bi ta- tathir ak wa yu tahiraka tathira voilà daanam mooy doxee njàngaleem yonent bay saa salaam loolu moom ci la borom bi di jaare di la fóot ba nga set wecc waaw nga bañ a rëy nekk koo xam ne rek da dooy xam ne jaam nga xamoo lépp léeg-léeg doo xam ñooñu war laa corriger te kenn warula jombale sa bopp ne dañ mooy corriger kii saxaaba ah, la mais dañ koo corriger mu corriger mu nangu waaw waaye it bopp nañ liñ doon wax tànk bi ñuy tàmbale liñ ciy jànge mooy am na façon euh, façon boo xamante ne nii façon euh, bañ mbir la façon tere la moo yenent bay saasaam ñëwul ne ko ee eh, bul toogee nii nii baaxul waaw waaw te tamit gisoon nañ fële bi mu ne euh, lii tooginu euh, euh, tëddiinu ha inna hadhihi bid'atun yubghiduha Allah lii de ab tëddin la yaa ngi si na tix fa boo xam ne yàlla da koo tere da koo bañ loolu ay façon terme la yoo xam ne nit ki bu ko déggee mooy xam ne lii baaxul soxlawul rek nga naan ko bàyyil bul def defal déedéet am na yoo xam ne terme ay expression al alfaaz yoo xam ne tadullu ala nahi waaw am nag expression yoo xam ne foo ko déggee day day day day wane ne lii dañ waa tere comme bële mu wax suñ ci sànq tëg fa moo tax kii daal xam ne lii dañ koo tere kii tamit yonent way sa jaar ak moom feneen ah a taqudu qadata al-maghdubi alayhim ndax da ngay toog toogi lu ñi nga xam ne yàlla da leen a mere dañ leen a mere kan moo leen mere mooy yàlla ak képp ku baax <laughs> loolu façon tere la moo tax nit du soxlawul naan ko bàyyil bul def nangam mais boo ñëwee ñu wax la yenn wax yi ah kiiwu inkaar yu mel nii dangay xam ne ah yow nit taalibe bi moo war a am xel na ah, li lii de baaxul waaye doo continuer ñu wax ne waaw ba léegi waxoo ma ma bàyyi de <laughs> loolu <laughs> loolu ak ndox te eh, ak ak ndox lay lay lay <laughs> waaw kon mooy loolu tamit ay façon ma la yu am solo yoo xam ne nit ki Euh, euh, euh, na ko jàng ci yonent way saa saam yoo xam ne de pédagogie waaw ni ngay waxee ak say xale ak say doom ak ñi ngay yar sa say élève say taalibi say ndongo léeg-léeg ni ngi leen di wane ne lii baaxul waaw ah yow na ngay def jëfini ñoo xam ne yàlla bëggu leen waaw wala nan ngay tooge toogin woo xamante ne yàlla bëggu ko waaw ah toogin wii de yàlla da koo bañ waaw kon nag yu mel noonu nga xam ne ba léegi ne yow parce que ñun léeg-léeg ni ñuy def mooy dañuy tere loo xam ne xale bi lu xam lu tax waaw <laughs> ah, jàpp nañ ne daal ñoom ay robot lañu war a doon bàyyi mu bàyyi kese mais boo ko expliquer pourquoi pas doo expliquer lu tax pourquoi duñu expliquer boo ko leeralee ne ko lii wa tax loolu mën naa tax li tax ñu koy tere mu xam ne lii la même bu ñuy delluwaat en tant que xale mais xam na lu tax. ñii ñëw rek bàyyil jox leen dem seen yoon bu ko gisee ngeen def lii mais baax na nga ne ko xoolal kaay sama doom kaay gis nga lii nga doon tooge nii wala lii nga doon def nii en fait boo gisee manaan la bu ko def parce que yonent bi alayhi salaam daf koo tere wala parce que yàlla da koo tere ah parce que du ñu baax ñi du ñu tooge nii wala du ñu defee nii du ñu kiiwee nii mais fu ñu rek ay bàyyil ba léegi yow xale bi xamul lu tax. waaw kon loolu dafa am solo quoi ci njàng nañ koy jànge ci eh, eh, hadi rasulillah alayhi afdalu salati wasalaam lu ama am solo kon nag ci kaw ni jeexal nañu li nga xam ne mooy hadith yi mooy bunt bi di baabu jawaazi istiqa di cent vingt léegi eh, d'une manière générale mooy ne buntu bii nii al imam daf ñu te jàngal loo xamante ne daf leen di yi ngir xamal ñu lu am solo mooy façon ay toogin yu possible yu bari yoo xam ne jullit bi am na panel de choix di toogi noonu wala di tëdde noonu waaye bu dee ko tëdd bi bi gën mooy bi nga xam ne ay ayman waaye aayul mu jaaxaan ak yooyu waaye toogin yi mooy man na ferankulaay mooy nag li gën mooy muy diversifier waaw muy diversifier comme que lu nekk yonent bay saasaam def na ko mu koy diversifier par exemple toogin bi mu bañ tout le temps rek day day day day day nekk koo xam ne day day euh, ferenkulaay waaw day ferenkulaay tout le temps tout le temps tout le temps na def leneen ndax yonent sa yonent lay sa sam def na leneen mooy toogin al ihtibaab yi al qurfusa voilà mooy toogin na toogin boobu nga xam ne yëkkati tànk yi noonu loolu te boobu bari woon na lu mu ko doon tooge yow itam boobu nga koy def wala nga xool fi nga xamante ne nii noonu la rote ne moom foofu ci hadith yi noonu loon toogee jamono jooju yow jamono jooju bu dee yàlla dëppaale na la nga euh, euh, mu fekk la nga tooge noonu voilà loolu tamit lu am am solo la waaye mooy loolu lépp mooy ne nit ki diversifier tooginam voilà ngay diversifier tooginam voilà selon rek yi nga xam ne ñoo rot ci sunna léeg-léeg mu tooge nii léeg-léeg mu tooge nii te lool day gën a tax non seulement mooy euh, tooginu yonent bay saa salaam mu mu nekk loo xam ne moom ci boppam da koy appliquer te loolu mooy lépp solo ngir yàlla ba pare day tax moom du ko fàtte parce que bu nekkee di toog benn toogeen rek bu yàggee te jàngawlawul euh, révisé wul deful yu mel noon te moom appliqué wu ko léeg-léeg te mu dem ba fàtte ne est yi que lii ci toogin yoneen saa saa la bokkoon alors que buy def yëpp mooy aljamoo baynal xusna yay ni dajale na yu baax yëpp voilà kon loolu dafa am solo yi nga xam ne rot na ci sunna nga nekk koo xamante ne dangay ngay takkoo di essayer yow loo man nga fexe di def noonee waaye di ko diversifier tey nga def lii suba nga def lii beneen yoon wala ci xaal boo xamante ne moom la hadis yenn yi rotoon ne bu jullee fajar ba pare la doon def noonu yow mu may yow mu fekk la bi nga jullee fajar jógoo dem ndax da ngaa war a liggéey wax yeneen soxla yoo war a def waaye nga man a toog ba loolu boo toogee noon nga toogee ni nga xam ne noonu la rote na yeneen tubay saasaam loolu la doon toogee. voilà léeg-léeg nag boo ñëwee ci jàkka yi yooyu ak loolu nga agsi nga toogee li nga xam ne mooy ihtiba nga tooge noonee bu dee ne fekkul imam bi di xutba bien sûr nañ ci bàyyi xel voilà yu mel noonu yëpp boo ko defee ngay diversifier bu ko defee jaam yi tamit nit ñi nga xam ne rawatina jàngalekat bi ñu gis ne façon toogin bii ah buñ gisee sëriñ bi toogal ne sëriñ ba pare tamit mu leen di leeral jàngal leen que yeneen yenente way sa sam moo doon toogin yi loolu dafa am solo ak tamit toogin yi nga xam ne moo ñëw rot ci julli mën nga toog noonu tooge ko mooy tooginu julli bi mën nga toog di waxtaan tooge noonu voilà ak yu mel noonu wallahu taala alam loolu lépp lu am am solo la waaw kon loolu nañ ci bàyyi xel wallahu taala alam ci kaw noonu kon lañu ñu jeexale xadiis yi bii di ñëw nag ñu jël xadiis eh, buntu cent vingt-neuf moom nag moo gën a gudd loolu dinañ ko insha allahu taala moo gën a gudd ci buntu bi waaw après bo ñu gis cent trente bi ci la téere bi nag eh, la al imaamu di tëj téere bi waaye àggaguñ lool ñu ngi cent vingt-neuf insha allahu taala garab wala li nga xam ne sabi ci jotaay bii ñu ñëw